kon loolu moo ñuy defal transition yi ci masala yi insha allahu taala léegi da ngay xam ne gis nga masala bi masala bu bàyyi wax la <laughs> imaamam na alxaam na xajar traité na ko bu baax ci alfat <laughs> eh, ci ay bërëb yu wute ci bu téere bi xadiis bi ñu doon wax sànq bi kii doon wax ne eh, da doon wax Xafsa Seydina Omar doon wax Sayyidatu Xafsa mais hmm, eh, Euh, naan ko naan ko naan ko kii nu mu tudd xanaa déggoo que ne yeneen saa saam dafa tere loolu loolu leeral na ko foofu waaw euh, leeral na ko foofu waaye nañ ñëw euh, kon boroom xam-xam yi rahmatullah wax ji mooy lan mooy waaw almayitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi ci génn àddina dañ koy bugal ci xabroom ci li ñu koy jooy waaw loolu moom waa loolu moom nis kaa dégg boroom xam-xam yi nag am ci dégg ni wute déglu li imaam alxaam na xajar bi wax rahmatullah mu ne xamal ne boroom xam-xam yi ixtalafu fi dhalika ala aqwal dañoo wuute nag ci éé lii nii nan lañ koy déggee ci ay wax yoo xam ne yu wuute wuute wuute wuute wuute wuute la waaw waaw imaam an-Nawawi tamit rahimahullah Euh, daal dina koy euh, leeral moom tamit voilà moom itam dugg na ci kii ci euh, min xaaj ak yooyu nee jël li imaam hafiz wax mu ne li ëpp ci boroom xam-xam mu ne kon wute nañu ci lii nan lañ koy dégg ci ay wax yu bari bu njëkk mu ne hamluhu ala zahiri mooy yen ko ci nii mu ñëwee mooy lii ko yeneen saa salaam waxe tamu leer na lu yeneen saa salaam wax la du dañoo juuma ah. parce que juum man nga wax juum benn nit mais juum ñu bari saxaaba yu bari nii ñii yëpp dañoo juum li ñu dégg loolu day xaw a jafe wax waaw <laughs> am ñu ne mooy hadis bi da koy yen ci lii nga xam ne ak tamit da nga koy boole waxu Sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha li nga xam ne moom tamit li muy wane mooy di ko di yeneen saasam dafa wax waaw ba pare tegtaloo alquran wala taziru waziratun wizra ukhra teg kenn du yenu bàkkaaru keneen kenn doo def say bàkkaar keneen di la ko yenu aay yooyu tamit da ko doon tegtaloo voilà dina ñëw li imaamul Qurtubi di wax ci côté boobu li Sayyidatu Aisha di wax noonu insha allah mu ne kon imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu wax ju njëkk mooy hamluhu ala zahirihi mooy yan xadiis bi ci kaw ni mu ñëwee nii mooy nan mu ne imaam al-Hafiz mu ne wa huwa bayyinun min qissati Umar ma'a Suhayb mu ne loolu nag dafa leer ci nettali Seydina Umar te gis nañ ko ci wax bi ak Seydina Suhayb ar-Rumi radiyallahu anhuma mooy Suhayb da ko doon jooy budul woon ne lu ñu jooyal la Seydina Omar bu gaaw ne ah Suhayb kan ngay jooy mu ne ko waa naa ci yàlla yow laa jooy mu ne ko di xanaa déggoo ne leen saa salaam day tere loolu te Suhayb bu kon koo dégg moom man nañu ne bokk na tamit ñi solo affaire ñi nga xam ne en tout cas dégg nañ ko ci leen saa salaam neew ko noonu dégg mu ko <laughs> waaw ñooñu ñëpp man ñoo ne ñooñu ñëpp dañoo juum quoi day xaw a jafe quoi <laughs> voilà kon mu ne kon loolu mooy yem ko ci kawam noonu waaw te Seydina Omar mooy le fait que tamit li ñenn ñi di wax après que ne loolu mooy bu dee waa ji terewu ko ay ñoñam te xam na ne noonu lañ aadoo woon waaw Suhayb aadoowu loon noonu mais le fait que bañ koy def mu man leen ko tere terewu leen ko wala mu xam ne tem ñu def ko wala muy seen aada te jëlul benn précaution kooku lay wax moo na Seydina Omar moom ci boppam malgré li ko dal ak ni muy waaji génn àddina mu jël ne ah Suhayb bu ngir wan ko ne lii dañ koo tere moom borom bi aar ko lii yoneen saa la wax voilà kon xam lu ala zahirihi yen que ne loolu la kay ku fi génn àddina gaay di la jooy des lay buggal ci loolu mais dinañ ci ñëw mu ne imaam alxam mu ne waaye tamit an yakuna Umar mooy li ñu la sànni mu ne mën na nekk ne Seydina Omar kaana yara anna al mu'axada taqaw ala al mayit ida kaana qaadiran ala nahyi wa lam yaqa min fa lidalika baadara ila nahyi Suhayb radiyallahu anhuma wa kadhalika naha Hafsata radiyallahu anha mu ne nag Seydina Omar mooy li ñu wax sànq kene moom dafa mel ni nag li mu gis mooy yore saa sa dëgg la loolu wax mais mooy bu dee nit ki wu ko woon ñooñ ndax après bu dee tere na leen mais ñaata yoon la dee nit di jàngale ay boroom xam-xam ay yu yàlla jàngale après ñu génn àddina gaa yi def lu contraire lañ def est-ce que rek leen ah léegi yéen tey ngeen am non def nañ leen waroon voilà mu ne daa mel nag Seydina Omar radiyallahu anhu dafa gis ne loolu ñu lay jàppee ki génn àddina di ko ci mbugal ñi koy jooy ginnaawam bu dee ne moom manoon na leen koo tere te terewu leen ko te xam na ni ñii ñu ko wala mu gis leen génnagul àddina te mu mën a wax ak ñoom mu noppi bale wala laata dundam mu gis ko comme ñu doon mu ne looloo tax mu gaaw bi mu gisee Suhayb mu gaaw dal di koy euh, tere loolee na ko doon doom ju jigéen ji di Hafsa bint Umar radiyallahu anhuma waaw mu ne wa mimman axada bi zaahiri aydan Abdullah ibn Umar mu ne ki nga xam ne jàpp nañ ci hadis bii ni mu. Euh, loolu waxuñ ko sànk dawal demoon bañ koy wax alhamdulilah imaam alxaafis dina ko wax nii mooy ibnu Umar tamit radiyallahu anhu bokk na ci ñi nga xam ne loolu mu dégg ci baayam yenn yi moom mu ne moom moo dégg yoneen dañ koy mbugal ci xabroom ci jooy buñ koy jooy ay ñoñam mu ne moom loolu la jàpp moom tamit ci luñ jooyal mu ne ndax ibnu Abdurrazzaq daal dinay solo al imaam rahimahullah annahu shahida Raafi' ibn Khadiij fa qaala li ahlihi inna Raafi'an shaykhun kabiir laa taaqata lahaa bil azaab wa inna al mayyita yu'azzabu yu'azzabu yu'azzabu bi bukaa'i ahlihi alayhi waaw al imaam Abdurrazzaaq as-San'aani ibn Hammaam as-San'aani rahimahullahu ta'aala borom Musannaf dafa solo ci ken Ibnu Umar dafa fekke Raafi' ibn Khadiij di waaj a génn àddina ay ñoñam di yuuxu sa kaw mu ne leen e eh, Rafi' de màgget la mooy dafa màgge ci ay at shaykhun kabir amul kattanu bi supporter mbugal waaw te ki nga xam ne moo génn àddina dees koy mbugal ci jooyu ay ñoñam waaw te lii ginnaaw lii mu ngi xew après xew-xew ba ba xewoon ak ibnu kii ah ibnu Abbas kii bi doomi Seydina Usmaan ibnu Affaan alayhi ridwaanu génne àddina Makka loolu mooy wan ne Ibnu Umar nekkul ne dafa convaincre ci lii Sayyidatu Aïsha wax li Ibnu Abbas ne Sayyidatu Aïsha ko wax non parce que lii leer na ci moom waaw ñee nag am na ñu ko dégg ak lu ñu gis mu bàyyi leen ko jarul wax ñu nekk fi di këccoo ci rawatina koo xam ne daa am ku fi génn àddina mais liñ jàppoon moom ba su cee dégg voilà moo tax bi Rafi' ah, bi génn àddina ah, loolu noo koy xam parce que moo mujjee moo mujjee génn àddina xew xew boobu après la mu wax lii kon moom daa jàppoon ne loolu la waaw amul ne yéeféer yi la comme li ibna euh, Sayyidatu Aisha doon wax naan non loolu yéeféer yi lay wax waaw mooy dañ koy yokk buggal yéeféer bi jamono ji nga xam ne ay ñoñom a koy jooy mais jullit bi noonu lii mu wane ne te tamit bu doon ne yéeféer bi la Sayyidna Suhayb euh, Sayyidna Umar du ko wax dara du wax tamit Sayyidatu Hafsa dara voilà te tamit Sayyidna Umar ibnu Umar mi du wax ki nga xamante ni radiyallahu anhuma ki nga xam ne mooy waa kër Rafi' ibn Khadij radiyallahu anil jami' lool kon premier ngoog mooy ñi nga xam ne ñoo jàpp mbir mi ci luñ joyal mais wax nañ la naaw Omar moom ni nga xam ne noonu radiyallahu anhu noonu la gisoon mbir mi ba moo tax mooy ah comme que man nga koo tere tere ko bala ngay génn àddina bala laa dara di dal mu ne asaani ñaareelu jéggin bi ci al almayitu yu'azabu fi qabri bi ma niha alayhi ah mooy ci génn àddina dañ koy buggal ci xabroom ci liñ ko jooy m ne qawlu man radda hadha al hadith <laughs> mooy ñi nga xam ne dañoo dàq xadiis bi daal di wa aaradawu bi qawli taala opposé ko teg ci kanamam xadiis wax gi ñoo wax sànq ne Sayyidatu Aysa léeg-léeg mu ko doon laye alhamdulillah aaya ba nekk ci Faatir aaya dix-huit wala taziru waaziratun wizra uxraa ñu ne non non non lii manu la nekk yonen saa sa man loox lii parce que eh, ki nga xamante ne wala taziru waaziratun wizra uxraa borom bi nee na benn bakkan du yenu bàkkaar keneen loolu kay jeex na alors que fii nii xadis li muy wax waa ji day jooy ñuy mbugal ci faatu ndax kii moom di dund nekk koo xam ne moom moom moo moo ñàkk correct li ñu xuñu ko ciy mbugal <laughs> te lii mu ne wa mi man lii wa mi man ruya an an inkaar anhu a mutlaqan mu ne bokk na ci ñi am dañ jàpp ne non non non xadis bi yooyu saa sa waxul loolu ah mooy neewuñ ne Seydina Omar li wax demawul noonu xam nga Seydina Abu Hurayra dina ne Seydina Omar li wax demawul noonu du xaasa bu koy mu nekk ne déggul li Seydina Umar wax wala bu dégg ko mu jàpp ne gaa yii di nettali ñoo juum ne Seydina Umar waxul loolu ne yoneen saa ko wax waaw loolu la mën a demee mais pas na Abu Hurayra ak fi mu tegoon Seydina Umar ak dayoom bi mu xam mu naan yoneen saa sam neera mu naan déedéet waxul loolu te yoneen saa waxu <laughs> waaw kon mu ne bokk na ci Seydina Abu Hurayra <laughs> radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom kama rawahu abu ya'la min tariq bakr ibn abdillah al-muzani mu ne comme ni nga xam ne abu ya'la rahimahullah soloo na ko ci yoonu bakr ibn abdillah al-muzani qaala mu ne qaala abu hurayra waaw mu ne abu sayyidina abu hurayra nee na ngir dàq wax jëli quoi wa wallahi la in talaqa rajulun mujahidun fi sabilillah fastushida fa amadat imra'atuhu safahan wa jahlan fa bakat alayhi la yu'azzabanna hada shahidu bi ah Abu Hurayra ne ngir ngir ngir ngir dàq lool quoi mu ne mais xool leen maa ngi wàcc yàlla bu dee ne benn góor yàlla dafa dem daal di jihaadi ci yoonu yàlla dem xare ji te yàlla tax ñu daal di koy faat léegi biñ ko faatee mu nekk martyr jigéenam soxnaam si mbàyyi wala bu dee ñu bari lañ moom ndax ñàkk defe xel mu defe ak tamit ñàkk a xam ak riir tax mu mu koy jooy di yuuxu yuuxu yooyu mais dañuy bëggal sahib bi parce que euh, bakkaaru kii nga xamante ne moo xamul dara ah <laughs> imam alhamid mu ne wa ila hamid wa mu ne te waxu abu hurayra bi <laughs> radiyallahu ci la jéng jëm mbooloo ci Shafi'iyya yi euh, euh, doo Abu Hamid mooy al-Ghazali rahimahullah ak ñeneen ñu dul moom alhamdulillah wala keneen ku dul moom mu ne as-salis ñetteel déggin nan la ñuy dégg al-mayyit waaye ci génn àddina des koy mbugal ci bàmmeelam ndax jooy gi ko ay ñoñam di jooy mu ne ta'wilu hmm? man awwala la loolu mooy ñi nga xam ne dañoo interpréter wax ji na bi bukaay ahli alay waaw ala anna al ba'a lil xaal ay mabda'a azabil mayyit yaqa'u 'inda buka'i ahli alayhi ñoom dañ ne noo baa boobu mais sauf que loolu mooy am na riwaay yoo xam ne moo imaamu Nawawi doon na wax ne am na yoo xam ne bii bi da cee ànd am yoo xam ne amu ci mais nañ wax li wax rek mu ne ñoom bi buka'i mooy beneen riwaay bi lañ jël ñoom waaw mooy bi ne bi buka'i xam nga ñun bi ñu nekk al mayyit yu'adhabu fi a bima niha alayhi léegi ñoom ñu ne baa boobu euh, bii bi mooy xaal mooy jamono ja nga xam ne loolu lay tekki fii mooy que ne mbugal mi day tàmbali ci ah mbugal ki génn àddina tamudu yelloon ñu mbugal ko day xew jamono ja nga xamante ne ci la ko ay ñoñam di jooy wa zalika anna shiddata bukaayum xaaliban ndax bu woo ndax en général ki génn àddina fii jooy yi ñi ne tare li ëpp mooy buñ koy suur mais dañ naan ba loolu lu ñu mën a seetaan la parce que gars yi kay bu ñuy door a dégg xabaar bi la ñuy ñi da bari jooy <laughs> loolu moom waaw ku ni diw génn gaa yi yuux foofu a kiiwee après am na ñu wax mën nañ ko suul ci bés mën nañ ko suul ñetti fan après wala ñaari fan wala yu mel noonu même bu dee buñ koy suul tamit boobu it dina indiwaat ay jooy voilà ñoom ñu ne kon loolu la mu ne wa fi tikal xaala jamono jooju nag yus al ca lañ koy buñ ko dencee ca lañ koy laaj ay laaj ah ah mu daal di ñu tàmbali nag war koo mbugal bu dee ku yelloo mbugal la nga mu nekkoon nag bu boobaa maanaa xadis bi ñii dañoo interpréter xadis te ne innal mayita yu'adabu xaalata bukaa ahli alayhi waaw wala yalzamu min daalika an yakuna bukaa'uhum sababan li ta'diibihi mu ne lii xakaahu al-Xattaabi rahimahullah mu ne non loolu lenn la mooy kon li muy tekki mooy maanaa xadis bi te ne ki génn àddina dañ koy mbugal jamono xaal ba jamono ja nga xam ne ay ñoñam ñu ngi koy gën a jooy muy bañ koy denc. mu ne te loolu ça ne veut obligé li waral ñu mbugal ko mooy jooy yi ñu koy jooy parce que moom ay tojaangeem yi mu defoon feneen wala leneen loolu lañ koy mbugale waaye obligé wul que na nekk loolu mais pas ne lii la mu ne loolu alxattaab yi moo ko nekk ah waaye maam alxaafis dafa dafa dafa dafa dàq wax ji quoi mais lii moom wala yaxfa ma fihi min at-takalluf fii moom so euh, euh, nëbbuwul li nga xam ne moo nekk nag ci wax ji que ne ah. lii daal sawaay mooy daal mooy takalluf bi gisoon nañ <laughs> am na <laughs> mooy lii daal yaa ngi jéem a di interpréter kenn tegu la ko quoi façon yi jàpp xadiis bu leere nii nga bëgg koo tourner nii moom loolu nëbbuwul kenn way ah ah way <laughs> waaw mu ne wala àlla amaana qaa'ilahu ki nga xam ne mooy wax wax ju mel nii innama axadahu min qawli Aisha amaana wax ji mu ngi ko sukkandikoo ci wax sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi nga xam ne ci lay wax ne innama qaala rasulullah sallallahu alayhi inna la yabkuuna alayhi al-aan waaw bu ko defee mu ne wa ala hadha yakunu xaasan bi ba'd mu ne koo kii moom li man a mam naa ci waxu Sayyidatu Aisha bi mu ne la wax dëgg-dëgg dane te lool ab yahuudi la mooy ab yéeféer la du du jullit kene moom euh, ñu ko koy mbugal ci bàkkaar yam ne woon mooy yàlla ak ñàkk gëm yàlla gi gëm yonentam alayhi salaam wala ay ay ay ay bàkkaaram te ay jabootam way ñoñam ñu ngi koy jooy jamono jooju léegi bu ko defee bu boobaa dañ naan kon lii kene kon xadiis bi day nekk loo xam ne kon yonent saa salaam bu waxee amun mutlaq la mooy dafa joyu ne al mayitu yu'azzabu bi fii qabri bi maa nii xale yi loolu kon kene ki génnaat nañ koy bugal ci jooy yi nga xam ne moom la ko ay moom lañ koy jooy loolu kon mooy dafa jooyu ñi ci kaw mais liñ ci jublu mooy yéeféri wal iyaadu billah wala koo xamante ne bon minimum ñu ne euh, def na loo xamante ne lu war a bugul la même bu dee jullit la mu ne ar-rabi'u ñeenteelu ni ñu déggee hadis bi ñeneen mooy ta'wilu mooy ba léegi di jéema interpréter di kii wax ji man awalahu ki yoo xam ne day gëndi la xadis ala anna rawi sami'a ba'd al xadis que ni non ki nettale xadis bi lenn ci xadis bi walam yasma ba'dahu mooy daa dégg lenn déggul leneen waaw wa anna laama fil mayyit lil ma'hud li ma'hud mu'ayyan kama jazama bi abu bakr al baqillani wa ghayruhu wa hujjatuhum ma sa'ati an aisha annahu radiyallahu anha dhukira laha anna abdallah ibn umar yaqulu inna al mayyita la yu'adhdhabu bi bukaa al hayyi alayhi fa qalat yaghfiru allah li yaghfiru allah li abi abdirrahman waaw <laughs> waaw mooy xadis yi ñu la waroon wax sànk rek mu ne ñi ñoom dañu ne dañoo interpréter mbir mi ne non ki nettali xadiis bi dégg na ko ci yeneen saa saa mais dafa dégg leen déggul leneen mais loolu supposition la loolu lan lañ ko mën a waxe nan lañ ko mooy saxaaba yi ñu fi wax yëpp Seydina euh, ki nga xam ne mooy Imran ibn Husayn Seydina Omar Seydina Imran ibn Husayn Seydina Abu euh, al-Mughira ibn Shu'ba hmm? ak Suwaym mi yeneen Seydina Omar ne ko ndax déggoo yeneen saa saa la wax. mais ñooñu ñëpp nan nga mën a waxe ne ñii ak Ibnu Umar ci fi mu ne moom moo dégg nan nga mën a waxe ñoon dañoo dégg leen déggul ñaan ñoom ñëpp mën nañoo dal loolu mën na leen a dalandoo lii moom lu sori la ko quoi waaw te tamit que ne laam bi ci euh, bu kaa euh, mooy laam bi nekk fil mayiti ah innal mayita mooy laam boobu al bi mooy daa nekk koo xamante ni nii ku génnoon àddina ku ñu xam la mooy dalaa bëgg wax lii xaadisatu ayn la mooy ci kenn la xewoon yeneen saa sa wax lii kooku nag la doon daw affaire bii waaw mu ne comme ni nga xamante ne nii ci la dogoo ki nga xam ne mooy al imaam Abu Bakr al Baqillani rahimahullah ak ñeneen ak kurul moom mu ne ñii nag seen lay lan la mooy dafa mel ni ñoom seen lay mooy liy jégo ci Sayyidatu Aisha radiyallahu liñ ko ne Sayyidna Umar de nee na ci dañ koy mbugal ci li nga xamante ne mooy jooy yi nga xamante ne moom la ko ay ñoñam di jooy Sayyidatu Aisha ne yal na yàlla yërëm <laughs> aba abdurrahman waaw yal na yàlla yërëm aba abdurrahman waaye euh, bon yonent bi alayhi salaatu salaam mooy waxul lool moom daa jàpp ne war na ne Seydou daa jàpp ñoom ñoo juum ni ñu déggee waaw waaye yonent saa waxul lool mu ne aba abdurrahman waaw na abu abdurrahman yal na ko yàlla yërëm waaw waaye yonent saa waxul lool wa waaw waaw. <laughs> innal kaafira yaziduhu llahu bi bukaa ahlihi azaban loolu yu mel noonu quoi loolu lay wax mais pas euh, mooy ki génnaa dina dañ koy mbugal mu ne rahimallahu aba abdirahman sami'a shay'an falam yahfaz waaw noonu la ko wax dëgg-dëgg mu ne rahimallahu comme ni ko ñoom mu ngi sahihayni sayyidatu Aisha dañ koo tuddal waaw waaw dhukira inda Aishata qawlu ibn Umar al-mayt yu'azzabu bi bukaa ahli alayhi fa qala rahimahullahu Abu Abdirrahman sami'a shay'an falam yahfaz innama marrat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam janazatu yahudiyyin wa hum yabkuna alayhi fa qala antum tabkuna wa innahu la yu'adhab voilà <laughs> mu ne yàlla yàlla yërëm buñ ko nettalee moom sayyidina Aisha ne ko ah, ah Ibn Umar de nee na ki génn àddina loolu waxu ko mooy yeneen saa sal la wax mais léeg-léeg da ko doon wax comme ni mu wax day ñëw di ko wax saabu ne yoon saa saa nee na wala jëlee naa Seydina Omar moom niñ gis hadith Seydou euh, xew-xew wa Rafi' ibn Khadij bi radiyallahu anhum léegi mu ne euh, euh, Sayyidatu Aisha ne ah yal na yàlla yërëm Aba Abdurrahman moo doon dàkkantalu Seydina Ibn Omar moom de daa dégg mbir waaye jàpp ko dëgg-dëgg waaw dégg na yeneen saa salaam di wax mais dese naa jàpp lu yeneen saa di wax ndax yeneen saa salaam li am ba xew li am ba des ba ba ba des mooy lan benn. néewub yahud moo ko romb ñoom yahud yi nag ñu nga téye néew ba di ko yóbbu tey jooy yeneen saa salaam ni antum yéen ñi yahud yi tabkuuna yéen a ngi jooy wa innahu ta seen néew bi ngeen téye la yu'azzab ñu ngi koy mbugal voilà mu ne moom lii la wax boola sayyidatu ay kii imaam al-Hafiz amaana kii ñoom Abu Bakr ibn euh, ibn al-Baqillaani mi rahimahullahu taala Abu Bakr al-Baqillaani rahmatullahi alayhi moom ci lii lañ ko teg mooy waxu sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha mu ne alxamis bi ba léegi liy jéem a interpréter li nga xam ne mooy wax ji hadis bi mu ne ta'wilu man awwalahu ala anna dhalika mukhtassun bil kaafir loolu waxoon nañ wa anna al mu'mina bi dhanbi ghayrihi aslan waaw mu ne loolu wa huwa bayyinun min riwaayati ibn Abbaas an Aysata kama sayati mu ne beneen bi mooy euh, euh, euh, que ne non lii kii bi lay wax lii yeneen saa salaam mooy amul mutlaq la ci kaw nii almayitu gi naan dañ koy buggal ci li ñu koy jooy loolu ku gis na ngay foog ni ñëpp lay waxal mais yéeféer bi lay wax waaw waaye ci gëm yàlla moom jullit bi ko kenn du ko mbugal ci bàkkaaru keneen ci cosaan ci li nga xam ne ci waay loolu ci lu ñu jooyal ak cosaan mu ne loolu te loolu leer la ci riwaay Ibn Abbas bi mu jëlee Sayyidina Aisha mooy bi mu ne bi mu toogee Sayyidina Umar noonu rek Ibn ko doon ko wax ci dëju doomu Seydina Usmaan bi jarul ci jaaral radiyallahu anhu waaw mu ne imaam al-Hafiz nag ne ah, mu ne hadi ta'wilaat gis nga ta'wil yu bari yi yëpp boo seetloo ñi koy wax ana Aysa boo seetloo soit ñu ne ñu tegtaloo ci Sayyidatu Aysa direct wala ay waxam la ñuy jëlaat mu ne lii mutaxaalifa da ngay gis ni ni ñu gëndalee xadis bu ñu ba ba balee biñ naan ñi ñi ko interprété nangam ak nangam te bu ci nekk dégg nga tout le temps ñu naan loolu day nu wax Sayyidatu Aisha wala ci moom la ko jële mu ne lii nii mutaxaalifa yu wute la wa fiihi ishaarun bi annaha lam tarudd al xadis bi xadis aaxar mu ne nag day mel ni day yëgle ne Sayyidatu Aisha nekkul ne day daq xadis bii ñoom Seydina Omar wax ci beneen xadis bu mu déggal boppam bal li muy wan in bi ma bal bi ma stash'arathu min mu'arazati al-Qur'an daf mel ni mooy mbir la yoo xam ne mooy moom al-Qur'an daal la gis wala taziru waziratu wizra ukhra ci loolu la jàpp mais ñee dañoo juum waaw après ne yoneen saa sallam dëgg dëgg li wax mooy mais sauf que loolu day jafee wax surtout bi mu ne daa am ne yoneen saa sallam bi wax dafa am ku ko romb comme niñ ko gisee léegi benn janaasa yahuud yi benn yahuud bu ñuy euh, suuli ay mbokkam di jooy mu ne yéen de yéen a ngi koy jooy ah te moom mu ngi koy mbugal loolu day jafe ñu ne moom déggul loolu voilà moo tax loolu lu jafe wax la waaw que ne moom déggu ko mooy loolu man nañ ne loolu la mais est ce que benn yoon kese la wax hadis boobu wala lu jëm ci loolu mooy Sayyidatu Aisha mën na boobu dañ naan ñun contrairement ak li Imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax dañ naan Sayyidatu Aisha dégg na li mbir mi li mu dégg alhamdulilah. dafa fekkoon ne ab yahud lañ doon suul moo tax yenn yahudiya bu jigéen sauf que yonent saa salaam du boobu kese la ko wax ndax saxaaba yi nekk li mbir mi yëpp manu la nekk ne même xew-xew boobu la ba pare ñoom ñëpp ñu juume nii Seydina Omar juum Seydina Imran juum Seydina Mughira ibn Shu'ba juum ñëpp ñoom ñëpp juum Seydina Omar benn même ne man maa dégg loolu ñëpp ñu juumandoo ci ci même xew-xew bi Seydina Aysa kese jàpp ko loolu day jafee wax waaw loolu day jafe wax loolu li ñu man a wax dañ naan Sayyidatu sa dëgg dëgg pas ay lii day day mel ni da ko jële ci ay ta ay ay généralité yoo xam ne ci alxuraan la gis gis ne lii daa wuteeg loolu mu jàpp ne kon loolu la mooy wutewu ko beneen xadis dañ naan si beneen xadis la ndax wax na lu leer kenn yoneen saa salaam li ñu fàttali léegi rahimallahu aba abdirahman yal na yàlla yërëm aba abdirahman dafa dégg mbir jàpp ko innama marat lool kay dafa leer digg digg dafa romb ala rasulillah saa saam janazatu yahudiyin dafa romb ci yonente bi saa saam li nga xam ne loolu du loo xam ne naan fekkewu ko woon parce que li tax mu ngi jogu nii wahum yabkuuna alayhi ñu koy jooy fa qaala antum tabkuuna wa innahu la yu'addab yéen de yéen a ngi koy jooy te moom ñu ngi koy mbugal kon loolu mënuñu ne déggu ko waaw loolu amul luñ ne day mel ni day yëgle non léegi dégg na ko sauf que xew-xew bi yeneen saa salaam bu dee bii loolu la wax te daa ko ab yahuud la lool la ñuy boolee wax it waxu Sayyidatu Aisha moo tax li mu wax c'est pas que lu ñuy teg fee la mooy moom li mu dégg la wax mu jàpp ne kon nag ñii dañoo juum ndax tamit leer na ko ne ñoom ñoom ñu nga fa woon tamit loolu tamit day wane ne mooy xew-xew bi mi am ñoom Ibnu Umar nii mu nga fa woon moo tax mu ne day gën a waaye jàpp ko mais est-ce que xew-xew boobu la doon nettali. est-ce que yeneen saa salaam boobu kese la ko wax lu mel nii az-zahir li feeñ mooy ne déedéet wax na ko ci yeneen occasion yoo xamante ne bokkul ak du ab yahud ab néew bi yahud moo doon robb boo xam ne bu yahud bi dañ naan lii Sayyidatu Aisha wax moom la mais Sayyidna Umar nekkul ne bu yahud bi la doon wax ak baayam ak ñeneen ñi wallahu ta'ala alam waaw kon loolu daal lañ mën a wax fii te ne kon bu boobaa mooy li Seydina Omar ñoom Seydina Suhayb ba mu ko ne ndax déggoo ñag ñeneen ñi Seydina Imran ibn Husayn al-Mughira ibn Shu'ba comme niñ koy ñoom ñëpp Seydina Ibn Omar loolu ñu dégg na ko mais du ci xew-xew bii la woon lu nekk mu nga ci bërëbam léegi nag après dinañ ñëw wax la ne léegi mais kon dañ koy mbugal ñu ne la mooy li Seydina Omar def mooy nit ki bu xamee ne daa bokk ci aadaay ay ñoñam waaw daa bokk ci aadaay ay ñoñam loolu lañ leen xame xam na leen dund naa ñoom gis na fi fii bu fi nit génnee àddina ñi yuuxoo di yaxaw léeg-léeg sax ñu fay ñoo xam ne ñoo leen di jooyal ak di leen yuuxoo bu xam ko te waxu leen kolu lu xaat ne leen ah man bu ma génnee àddina bu leen ma ko defal loolu bu ko defee kooku bokk ci ki ñuy buggal ndax def na li ko waroon waaw mais bu dee ne defu ko ak gàddajlu ba pare li le mu ñëw daal di ne voilà joxe kii quoi. mais léegi man xam nga la la dama leen di digal na ngeen ma euh, bu yu bu kii amatee bu ma faatoo na ngeen ma jooy na saab dëj laa wax na saf laa wax dëju géej yooyu waxuma ko ah comme li nga xamante ne ñeen nañu réer ñi loolu laa dégg man mii man dégg naa kenn nettaliwu ma waaw boobu ñëwgu woon France maa ngi woon Sénégal dëj boo xam ne man dégguma ko ñoo koy wax mais jigéen ñi dëkkoon sama kër ñoo ma ko wax nekkale ñële dañoo amoon ñoo waa nàngam ñu dëkkoon côté yooyu dañoo amoon dëj benn ci dëkku Sénégal yi jarul ñuy tudd ban tur la mais biir région Dakar la mais ba ñuy dem ay tabala la ñu yóbboo ay ay ndëndëg hmm, yooyu nga xam ne moom la ñuy sabare moom la yóbbu ku nekk gaa yi nag ya di jolli ndax seen maam moo génn àddina te neewoon na leen sama sama sama sama sama dëj na saf waaw bëgguma dëju jiy yooyu waaw na sabar na na na tama yeeg yooyu yëpp na génn waaw ba ñëpp xam ne man la sama dëj la waaye dëju géey yooyu ñëw ñëw déedéet gaa yi tamit kan masu qu'ils sont wala quels sont ñu dem defal ko loolu wal iyaazu billah ñu ñëw di ko nettali kooku la mooy ko ñooñu ñu mel noonu la mooy nga ñëw digli wala nga digli mais man daal sawaay bu ma génnee mbir mi lii la waaw waaw nga ñëw war leen koo tere nga nekk fi di saw fa saw fa saw fa ci sa gàttañlu waaw non dinaa leen ko ma sa waxi bés ba nga diyee nag ñu la koy defal boobu yow liñ lay buggale mooy loolu du ñoom seeni jooy mais yow tafriitu ka bu boobaa mooy li Sayyidatu Aisha doon wax dàqantewul ak li aaya bi di wax wala taziru waziratun wizra ukhra mooy waa kan moo kan moo kan moo def mbir mi ne kenn benn bakkan du yenu bàkkaari keneen mais problème bi mooy waajee ko def moom moo waroon a tere lu bon defu ko waaw ndax yu anil kar boo xam ne moom bu faatoo ñu defal ko ko munkar go au lieu mu at at wax leen ko refu kon bu boobaa dañ koy mbugal ci jooy yi nga xam ne moom lañ koy jooy te bu jógewul fenn lu moom moo leen aartuwul léegi bu leen aartoo ñoom ñuy def loolu seen yoon yoonam newu ci voilà mooy def na li ko waroon waaw kon lii mooy li nga xamante ne ci gàttal loolu ngay boolee wax yi yépp waaw loolu ngay booleel wax lii yépp xanaa liñ la waxoon ne imaam al-Qurtubi ñu xool imaam al-Qurtubi bon mais imaam al-Qurtubi bon ñun lii lii nga xam ne moom lañu ñu wax nii euh, mooy li nga xamante ne euh, mooy mooy lii quoi euh, mooy doy mooy mooy moo ci gën a loom lañ gis ne moo gën a lëng waaw parce que Imam Al-Qurtubi waxoon nañ la dinañ li nga xam ne moom la doon wax ci Sayyidatu Aisha mu ne inkaaru Aisha nañ wax lool rek mu ne ah bañ bu Sayyidatu Aisha nag di bañ xadis bi zalika wa hukmuha ala ar-rawi bi taxtiya aw an-nisyan aw ala annahu wa lam yasma' ba'dan ba'id mu ne le fait xadis ñi soloo xadis bi sami Sayyidina Umar comme ni mu ne ah yéen da yéen a ngi may ci ñaar ñoo xam ne du ñuy du ñuy lu amul kenn du du ñu wax ñu ne leen li ngeen wax amul waaw mais dane dañoo juum ndax lool day dal ndax nopp mën na dégg leneen wala ñu fàtte wala boog nit ki daa dégg leen déggul leneen mu ne loolu sori la waaw li anna ruwaata li hada al maana min as-sahaaba kathirun ndax ñi solo lii ci sahaaba yi comme niñ la ko waxe ñu bari lañ wuhum dañoom jaasimu na dañoo dogu nekkul sax loo xam ne dañ cee hésité naan aw kama qaala yoneen sa non dañ cee dogu kon fala wajalin na fi ma imkaani hamli ala mahmalin sahih kon amul wàll goo xam ne gu ñuy dàqe seen wax yooyu hadis yooyu ñu nettali alors que mën nañ leen a yen ci yen goo xam ne bu dëgër la voilà kon mu ngi noonu wallahu taala alam kon loolu daal mooy li nga xamante ne insha allah mooy li gën a dëgër te imaamul Buxaari ci côté boobu loolu la jéng jëm waaw waaw baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'azzabu al-mayyitu bi ba'di ila kaana naw min sunnati mooy bu dee ne seen sunna la comme li ñu waxoon laaj nga ñëw bàyyi leen ndax boobu borom bi dalaa waxoon ku anfusakum wa ahliikum naara fegal lañ seen bopp ak seen ñoñ sawara waaw ba pare yoneen saa saa ne kullukum ñépp ku nekk a sàmm nga te sàmm bu nekk dees na ko laaj lañ ko sàmmuloo nan la ko doxee la woon nan la ko defe waaw fa idaa lam yakun mu ne bu newul ci sunnaam nag comme li bu boobaa comme li Sayyidatu Aisha wax mooy loo xam ne moom du tafrit du ak ak gàttañ lu gu jóge ci moom mu génn àddina defoon na lim def moo tax ñuy gis yeneen xadiis yi nga xam ne moo ci tegu bo bo bu Ibn Mas'ud la ñu gis après Seydina Abu Musa al-Ash'ari te bu mel noonu gisoon nañ xadiis Seydina Imran eh, kii eh, an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu wa ardah eh, loolu yëpp te imaam dina indi yooyu yëpp nga xam ne ñoom bi ñuy bi ñuy bi ñuy nekkee di waaj a faatu nekk ci boobu jotu ñoo faatu bu dee Abdallah ibn Rawaha ni jaayu Sayyidina Nu'man bi euh, seeram bi yaayu Sayyidina Nu'man ci boppam di Amra bint Rawaha euh, euh, di wax way waa jabala ay way waay sans montagne waay dem na mu ngay dem ak yu mel noonu mu ne ko ba mu ximmali ko Abdallah ibn Rawaha wax seer bi ne ko ne ko yow amul woon dara loolu wax lu dul malaaka yaa nii nga mel nii muy wax loolu la <laughs> di ah kon loolu te tamit Seydina Abu Musa al tamit loolu bëgg Euh, soxnaam ya di def lool tamit loolu la ko wax waaw manu ko woon a delloo waaye bi nga xam ne ci la euh, ximmaliku dane man de dañ naa ci képp koo xamante ne yeneen saasam dañ na ci moom waaw te moom mi bokk na ci ñi solo yu mel nii kon loolu euh, wallahu taala la mooy yooyu wax bu dee nit ki manoon na xam na ni ñii nii lañ mel terewu leen ko loolu ci càgganteem lañ koy mbugale jamono ñu koy jooyee ndax manoon na leen ko tere waaw manoon na leen artu ne leen bu ma génnee àddina bu ma kenn defal li wala bu dee nag génn ko àddina nga gis ñu koy def ci saasa nga wax leen ko bu dee defoo ko lu njëkk même bu doon defandoo ko nga man ko tollantil ko li Seydina Omar def radiyallahu anhu wax Sayyidatu Hafsa bint Umar waaye wax ko Sayyidatu ki nga xam ne Seydina uh, Suhayb ar-Rumi uh, radiyallahu ta'ala anil jami kon nag ci kaw noonu uh, lañu ñu jeexal suñu hadis bi nga gis ne kon bon wax la yoo xam ne